suuratu banu israil alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim afa amintum an yaxsifa bikum jaanibal barri aw yursila alaykum xaasiban thumma laa tajiduu lakum wakiila suñu boroom a ngi wax tabaaraka wa ta'aala ci juróom benn fukk bi laayab juróom benn fukk bi ak juróom ñett mu ne afa amintum moo yéen ndax dangeen a amu kóolute daal ke yéen seen boroom an yaxsifa bikum bikum jaanibal bar mooy boroom bi daal di rëng-rëngee suuf sa xam nga ci jataa bii weesu laay bi ko jiitu dana yéen yéen yéefér yi bu leen bu ngeen nee ci gi nga xam ne mooy ci géej gi ba géej daal di sàmbara duus ya yëngu nag géej ga yëngu ba ñépp tiit jàpp ne tey rek la ñuy faatu bu boobaa dal la day sànku wëllif leen de du ngeen leen tudd dam ngeen ne moo sellal borom bi kesee fi ne de man tad'una ña ngeen di woon woo di leen jaamu ñooy seen xërëm ya xam ngeen ne duñu fa man dara illaa iyaahu ku dul seen borom tabaaraka wa am na nag nit fu muy toll ci riir ba ni nga xamante ne nii di wootewu jullit la moom bu problème yu mel nii sax amee tellement mooy dañoo sori tawhid mooy wéetal borom bi tabaaraka wa taala ndax dañ ñu koo jàngalul mooy dañoo jàpp ne lu yomb la waaye ndekete yoo suñuy wax guddeeg bëccëg yépp ci ay shirk la rek mooy lépp ay bokkaale yu mag lañuy ñuy dëkkee ba ni nga xam ne même bu problème bu rëy amoon nii. gaa yi duñ dellu seen borom ci ñeneen la ñuy dellu kon nag loolu garaaw la kon nag yéefér yi nag suñu borom ne yéen de toute façon mooy ne yéen nag bu amoon mooy ba li nga nekkoon ci géej gi ba géej gi yëngu ba garaw affaire yi rëngi rëngee da ngeen o ñépp ay sànku mooy gaay mooy da ngeen di sori sànku na wëlif leen na ngeen xam ne ñoom ngeen doon jaamu du ngeen leen sax tudd xam ngeen ne manuñ dara wóobal wóobal lu mu fi man illaa iyaakulul borom bi ngeen di ñaan sellal ko nag bu leen bu leen muccalee nag ci jéeri gi ngeen ñëwaat ci suuf si nag ngeen du mooyu ku nekk naan lii wa taxoon lii wa ba pare lam leen digal digal yam leen joxoon moom borom boo bale ngeen doon woo doon ko sellalal ngeen teg ko fale sànni ko ca santaare ba mu ne waaye wa kaana insaanu gis nga nit ki muy yéeféer bi moom kaana dafa man moom insaanu kafuura dafa nekk dëgg-dëgg suulkatu xéewalu borom di tabaaraka wa taala xéewalal xéewalu muccal ko ci problème bu toll nii bi mu xewee koo xam ne jàppoon na da ciy ci avion bi mu yéegoon wala kaar bi mu yéegoon oto bi mooy ba mu jaaree waaye dugg ci mbartal ma wàcc te frein wu bi jeex na chauffeur baa ngi këdd frein yi dara joxewul dara ñu jëm directement ji foncé foo xam ne mooy gis nga dara new fa bu ñuy kii di këlëb ndax benn jaaru montagne la rek gaa yépp di ñaan ba morom ñëw ba timbir mi rek oto bi ne taxaw ne teg taxaw gaa yi waaye buñ demee dellu gaa yi commencé di di di weddi borom di tabaaraka wa taala suñu borom nag ne waa léegi nag bu ngeen wàccee ba nekk nag ci jéeri ji ah bi ma commencé nag du mooyu faaleetu ngeen la samam jàngale ñaanatu ngeen ma di ma bokkaale continuer waaye afa amintum ndax yéen da ngeen am daal di nekk daal di kóolute yéen daal an yax si fa waaye yéen daal nekk ngeen ci kóolute daal jàpp na yéen yéen du ngeen tiit an yax si fa bi ko mor jaani bal bar gi mooy borom bi daal di rëngi-rëngee suuf si te côté mooy suuf sa ci jéeri ji ngeen nekk mooy lan borom bi nga xam ne moo ne moo leen sauvé woon ci géej gi bàyyi moo meen tegoon ci tartar yooyu tiitaange boobu mais man na leen koo tegaat fii borom boobu mooy moom man na mais day alak ay nit ci géej mais day alak ay ci jéeri ji lan ngeen jàpp bu ngeen nekkee ci jé ci géej gi am problème jéeri gi leen di sellal daal bu ngeen ñëwee ci jéeri ji commencé mooy borom bi borom bi ne mais yéen xanaa amu ngeen kóolute comme la noonu amintum amintum ca suuratul <coughs> tabaaraka voilà a afa amintum waaye yéen ndax yéen da ngeen am kóolute ay yaxsifa ragalu ngeen am fa mu daal di ringi-ringee suuf si bikum jaanibal barri te côté li nga xam ne mooy ci gi ci suuf ci suuf si am génn wàll ga ngeen fa taxaw mu daal di ko yëngal mooy tremblement de terre boo xam ne da leen ciy dugalaale pëtëxal leen aw wala boog yursil aleykum suñu boroom daal di sànni ci yéen yónni ci yéen li nga xamante ne nii xaasiba ay xeer yoo xamante ne nii yu sew la yu jóge ci asamaan di leen dal am ñu ne mooy ngalaw yooyu di ànd ak suuf yoo xam ne xeer yu sew yoo yële am ñu ne ñooy suuf yooyu nga xamante ne nii suuf yu sew la ay bugal la daal muy xam muy muy ngelawu suuf soo xam nag ay xeer yu sew yéen daal ragalu ngeen aw mooy ragalu ngeen borom bi wala boog mu soit mu rëngi-rëngee tremblement de terre faat leen mu ngeen nekkee ca kaw suuf di ko mooy wala mu yónni ay xeer ay bugal yoo xam ne ci xeer yu sew ak ngelaw yu sew ngelaw yu sedd yu ànd ay xeer ñëw mu daal di leen alal summa te ginnaaw bu boobaa ginnaaw loola le laa tajidu lakum laa du ngeen trouver mukk koo xamante ne moo leen ciy génn di leen ci dimbali koo xam ne bu keroogee mooy tax ba mbugal moomu suñu borom tabaaraka wa taala di yónni ci yéen moo xam mooy bu leen di pëtëxal ci biir suuf si walla ko wala bu leen di sànni mbugal moomu ci xeer yu sew yooyu mais yéen du ngeen trouver koo xamante ne nii moo leen di aar di leen dimbali bu di leen te fexe ba mbugal boobu borom bi di leen sànni du dal ci kaw seen kaw de mu ne am amintum wala boog yéen daal da ngeen a nekku ngeen da ngeen nekk daal ci kóolute jàpp ne daal yéen daal vous êtes zen daal yéen daal ragalu ngeen an yu'idakum mu daal di leen dellu fiihi mooy suñu borom dellu leen delloo leen fiihi mooy ca géej ga taaratan uxra beneen yoon mooy gis nga nit mooy gis nga gars yi vraiment nit mooy koo xamante ne doy na waar quoi surtout yéeféer mooy moo en fait du xalaat mooy ne moom gis nga avion bi mu jël mu am problème ba mu yaakaaroon ne pilote une boo xam ne xamuñu fuñ jëm na va léegi suñu boroom def après benn moteur bi tàkkaat après affaire yi teguwaat ginnaaw ba nga xam ne ñoom yëg nañu ni avion bi wadde di wàcc wala boog ñu nekk ci géej gi ba géej gi bato bi di jaax jaaxee fu nekk sa waay lii ba ba vague yi di mbéj bato gi. dóor fii tël gaa yi dugg fii ci Covent Point Sangomar yi gaa yooyu tël tël gaa yi dem ci géej gi xam nañ ci dara bu leen loolu dalee wala kaar bi ngeen dugg comme ni ñu waxoon sànq wala sareetu mbaam bi nga dugg mu foose ci mbartal moo xamante ne nii benn descente jëm ci guy goo xam ne gis nga bu leen ci nii rës yéen ñëppay dem laa bi siina ngeen nekk fët waa ji charretier bi xëcc na waxaat yi ba sonn mbaam mi di fërëx rëx rëx rëx tërëx rëx rëx mu leer ne tey rek ñu dee ngeen nekk ba ñaan ba sellal mais te mooy suñu borom lii muy wax nii mooy moom gis nga bu loolu xewee ci avion beeg yi ñu wax yépp ba mbir ma jàll suñu borom dimbali ko ci mu commencé di ko moy mais bu subaa mu jëlaat avion waa ji mooy gis nga léegi rek bu yàggatul mu war a voyage bu dee France la ne war a dem Sénégal foo jaar. mooy dafa doon dem daa demoon Sénégal vacances loolu daloon ko fa mais bu ñibbi su nu muy def du dem Sénégal daan na ñibbi si même bu ñëwoon France sax bu amaatee yeneen possibilité man la jël kii bi dem avion dem Makka wala dem feneen wala dem Johannesburg wala dem New York yooyu nag suñu borom ne waaye yéen <laughs> am am amintum yéen daal amu ngeen da ngeen am kóolute an yu'idakum fii waaye daal ngeen kóolute ci borom bi ngeen di mooy ginnaaw ba mu leen dimbalee ci. géej gi ah ngeen waa ñëw ci jéeri gi di ko may waaye yéen amu ngeen kóolti mu delluwaat leen mooy est-ce que xalaat que ne borom bi tabaaraka wa taala man na leen faa delloowaat de ci géej gi fii taaratul uxra bu dee ci géej gi waa géej gi bu dee ci avion ba waa avion ba bu dee ci oto bi waa ato ba bu dee ci sareetu mbaam bi waa sareetu mbaam ba mu delloo leen fi taaratul uxra beneen yoon bu ko defee nag fa yursi la ci géej gi bu leen fa yóbbuwaatee muy daal di yónni yebal aleykum ci yéen fan loo xam ne day ñëw ngelaw loo xam ne day ñëw damm gaal gi xam nga xasafa mooy damm na xaraate rajaxe ngelaw loo xam ne day ñëw mina riix mooy ci façon ngelaw yooyu nga xam ne day ñëw rajaxe genre ouragan yoo yële genre ñoom Katrina yoo yële de nga xam ne dañuy ñëw ne rël fu ñu jaar tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fu ñu romb daal di koy rajaxe suñu borom ne ah ma delloo leen ci géej gi bàyyi ba ngeen ne ca biir géej nag ma yónni ngelaw loo xam ne lu mel noonu ñëw xar bataw gi en ñaar daal di damm gaal gi ci ñaar fa yughriqakum bu boobaa mu daal di leen labal de bima kafartum ca biir géej ga ca sababu la ngeen ko doon weddi bam leen defalee eh, xéewal de summa